nit nit nit nit en général buy tudd mbaaxu nit day léeg-léeg sax du moom moo nam mu di exagérer waaye day day day réer ci géejug waaji ak mbaaxug waaji ba tax muy wax rek waaw moom kay moom lii wag lii si kooku kooku wuu kooku amul téere bu ñu bind lu dul xam na la ca biir waaw xam nga loolu ak exagération totale la diw non diw nit ku baax ba mel ni moom loolu fan lañ koy gisee wala ñu naan la diw aka aka diw wuu non diw moom koñ sàngam moo fa gën a moo fa gën jub moo fa gën a nga yor sa projet alal jox ko ko mu luubal ko parce que lan gaa gaay nga déggoon gaa la ne sawaay yu maçon sàngam ak a jub boo ko joxee sa liggéey non moom moom moom liggéey la man te xamul caaxaan mooy yooyu ñu lay wax xam ne Sénégal lii ak a faa yomb mooy dee ñu ne la diw buñ bëggee rek nga liggéey diw wala boog nga jox ko marché ay diw moom amul caaxaan maa la ko wax bañ na ba man sama kër ga moom laa ko joxoon takat moom mi wax boo demee këram pareegul ah yow nag bu dee xamoon nga ne këram pareegul loolu rek waroon ngaa tax nga ndànku ci wax ji parce que bu nee sa kë léegi nag sauf que gars yi des fois dañ naan la moom boo gisee nag kër gi parewul mooy ci man la man maa amatul lu ma ci def moo tax mu arrêté waaye wuu ba ma koy am na li li ci jox taxaw nii taxawu ci ñàkk caaxaan la def bu la lum la wax loolu lay def bëgg na ci dabaj dugg ci. nga fekk waa ji nekk akbarul mais mais mais xawana kii moo dàq trahir ci trahirkat yi moo daq wor ci workat yi waaw après nag boo delloo ca waaja mu ah man de xamee ma ko nii te yàlla xam na ne xame woon na ko noonu waaw mais da di wax dëgg moo yombatul nit ñi waaw waaw insaanu vingt et unième siècle wax dëgg daf leen a waaw nitu 1439 waaw niti les années wax dëgg moo leen simplatul miilaadiya waaw ñoom moom wax dëgg non wax dëgg moom daa mel ni dañ leen koo xaraamal wal iyaadu billah fépp di expliquer waaw gaa yi naan xattal judraan sax yakdhibuun walla takdhib dañuy nettali quand même murs yi sax dañuy expliquer mooy dañuy nettali liñ la bëgg wax mooy du murs yi expliquer mooy ne gis nga looy wax lu ne daanaka boo amee secret bopp boo bañee mu siiw moom mooy waxumal bu bu bu ko prononcer ci say tuñ waaw na nekk pour yow jeex na boo deewee nga deewaale sa secret waaw il est parti avec son secret loolu de moo la ciy génne ah loolu nag yéeme na nag lool nag min alaamaati saa dafa bokk ci màndargay wan wane as saa jege na muy bés pénc toog ba ñu naan dëkku sàngam de am na ku fa wóor walla iyaadu billaah fii mu ne bu ñu waxalee dëgg rek ci métier yépp ah, parce que gars yi dañu yab politiciens yi ñun en tant que wolof dañoo yab politiciens yi mais politiciens yi duñu dara lu dul suñu reflet ah. suñu seetu lañ rek suñu seetu lañ politiciens yi nekkul lu dul seetu société bi médecins yi ñuy jooy sage-femme yi naan amuñu yar waaw jigéen gu fa dem ñu maltraité la wax la loo xamante ne nii daanaka kuy dem hôpital sax da tiit yu mel noonu mais dama lay laaj ana kan ci ñun fa mu nekk moo doxalewul lu mel noonu kan ci ñun fa mu nekk moo doxalewul lu mel noonu mooy ku nekk rek fa nga ne yaa nga fay saboter waaw on est tous des gaa yoo xam ne mbir mi mooy ku ci am benn daraja benn diplôme benn poste bu ëppalee ñeneen ñi fokk mu wan leen ne fii moo fi ne te lu ma neex képp te li leen neex ak reewande total kesal laa fiy wane waaw laa fiy wane mu jeex tàkk waaw léegi kon bu dee noonu lañ mel boo nee politicien bi nii la mel nii lañ mel rek lu ñu diggee du ko def dama naan la yow seetal sa bopp yow li nga diggee lan moo fi euh, lan nga fi diggee loo xam ne moom moo mas a am lan nga diggee ña ko diggoon gis na yow li nga wax dëgg la loolu amut kon kay yow amoo loo wax amoo loo wax kon danga war a toog fee soit demal nga defaru ba pare nga ñëw di wax le professeur bi xar matt du jàngal gaa yi euh, école privée bi publique bi outil beneen fu muy xare matt ci publique bi wala mu jël di la muy jàngal ñële ci lu baax du di jàngale fële di jàngal fii mais de toute façon ña ne ci public ba wala même ñi ne ci privé bi mu leen di wax ne ci public bi que ne yenn documents yi ngir ñu am ko ngir ñu jaay ngir fokk ñu jaay lii professeur d'université bi nga xam ne fascicule yi lay jël di leen jaayee des prix exorbitants te kat mooy programme bi mais loolu noonu yëpp gaa yi jooytu commerçant bi nga xam ne bu bu bu dara xewee mu pénurie affaire bi ngir rek prix flambé jóg mu daal di ci am gor bopp gaa yi si nga xam ne mooy yooyu yépp gaa yi jooy ñun ñuy jooy oustaz si nga xam ne tamit lu leen neex def ah ñenn ñi nga xam ne ragaluñ yàlla ci li ñuy wax faire buzz tax a jóg ak siiw ak ñu naan moo fi ne ak conférencier yi nga xamante ne waxaluñ yàlla mooy yooyu yépp ñuy jooytu fu ne mais lan la. mooy ne ñooñu yépp mooy ñu ñu mel rek lañ mel te nag koo ci gis koo ci gis ñu nettali wax la ay mbiram ne la mooy diw lii lii la xam lii lii la man nga jàpp ne moo fi ne ndekete yóoru dara bu ñëwee rek nga xam ne waa ji ah non gars yi daal léegi saa yi dangay ngay waaru quoi mais ku ñu la xasa wax ne lii la boo ñëwee boo ko fekkee daal nga yaakaar nga xam ne non non non sawaay daal gars yi liñ doon wax ndeke gars yi dañ doon wax kese quoi waa ji mel xaaju la mel noonu kuñ fiy tudd naan xam-xam bi ni mu bés boo ko jotee walla nga jataay ak moom da ngay rus sax yow waaw dégg ñu naan diw mooy imam sàngam mooy jàngale téere sàngam mooy jàngale xalil fee mooy jàngale laxdari wala mooy jàngale risaala mooy bés boo jataay ak moom wallaahi da rus waaw wala mooy jàngale jumaay sàngam la grande mosquée de sàngam moo fay jàngale grande mosquée de sàngam xalaqaat yi moo koy joxe kii moo fi boroom xam-xam ni mooy ubbee boo ñëwee gis ne mënula julli julli ju mat sax julli ju baax joo xam ne tuma nii nag intidaal am na ci yow da ngay far ruus dañ naan mais xanaa kay du kii lañ doon wax mais nit ñi lool rawatina dafa gën a takkarnaase léegi mais yàgg naa am mu ne Eh, yonent bi aleyhi salaatu salaam kon buñ ñëwee ci zaydul xayli zaydul xayl yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ah man de amul kenn koo xamante ne nii mas nañu ma wax ci moom ay ngëneel lu dul ne ba ci arab yi ba mu ñëwee de gis naa ne bon en tout cas nañ ko doon waxee demewul noonu ba mu des yow ba mu des zaydul xayl Zaydul Xayl nag moom moom moom daanaka moom mais moom c'est mais un tiers sax gaa waxuñu ko mooy li gaa yi wax ci mbaaxam yépp mais dafa mais dafa dépassé foofu fuuf gaa kon gaa yi mënuñ ko woon mesurer hein maa dhukira li rajulun min al arabi bi fadlin thumma jaa'anii illaa ra'aytuhu duuna maa yuqaalu fii illaa zayd al xayli fa innahu lam yublagh kullu ma bal ma kaana mu ne ba mu des zaydul xayli moom de li nekk ci moom ci giiwaku mbaax mais liñ ma waxoon ci moom amaa ma koy gis mais da jotewul sax jotewul daraam mooy ne mais kii dafa ëpp du ko gis xam ne mais kii ëpp na liñ ko doon wax te gis nga ni ni mel nii euh, bari na am na nit ñu bari ñu mel nii ñoo xam ne nit ñi en fait <laughs> dañ leen dul mën a natt dañ leen dul mën a natt parce que ni ñu mel la bu yàlla da leen di may xam-xam bu fees dell waaye mooy mayu leen ñu siiw defu leen ñu siiw may leen cellete goo xam ne mais ku leen gis en fait li li musulman normal di def lañuy def dañuy dem jàkka bëgg nit ñi sopp lu baax buñ déggee ne xam-xam am na fenn ñu dem buñ déggee ne lii am na nit ñu baax ñuy daje fenn ñu dem mooy loolu nga xam ne un musulman normal la war a def moom noonu lay mel moo tax gars yi duñu ko soupçonné bu ñëwee ci euh, jataayu xam-xam mais day ñëw toog nekkub taalibe comme ñépp kenn ndekete yoo kiy jàngale man na koo jàngal fuuf ëpp na ko sax sëriñ mais mu toog di assidu nag du masa tardé ak yu mel noonu gars yi jàpp ne moom diw mii de moom ci ndongo yi la rek xam nga kooku nit ñi bu ñu la koy décriral nga ne mais yéen da ngeen xam diw ñu ne si waa diw waa moom de nit ku baax la mooy boo seetloo ñoom foofu la yem. ay moom de nit ku baax la yaaram la moom de moom jàmbur la moom waa ah jàmbaar la de alors que am na ñooy tudd ñeneen am na ñoom ñu tudd ñeneen boo dee sëriñ ndiw mu nekk ci boroom kaala yu rëy yi ak sant yi nga xam ne moom lañ jàpp ne selon wolof yooyu falaa xam-xam aku cell te kese war a ne ñu naan lay kooku kooku mooy xawsu bi lay lay la kooku moo fi ne kooku moo gën ci kuy dox ci kaw suuf lu ne nga dégg ko mais kooku moo doon maamam boo ko gisee rek gis nga maamam maamam mi ngay dégg ci téereem yéeg yi muy bind yooyu yu am solo yooyu ak ci mu leer na ne sell tegeeg yooyu boo ko gisee mu ngi mel ni gis nga maamam gis nga yooyu nag ñu lay wax yooyu defal attention bés boo ko gisee déception ngay am déception ngay am waaw boo mayul boo ko gisee càmmoñ lay naane premièrement boo ko gisee boo mayul càmmoñ lay naane mu leer na ne kon kii mais kii lañ doon wax mais déception bi ngay am yow danga naan vraiment gars yi yàq nañ sama journée quoi yàq nañ sama heure bañ ma boole ku mel nii naan ma moo dànn maamam man ma foog ne bu ma ñëwee maamam laa fiy fekk. comme que moo ko fi moo moo mooy maamam comme tel que dafa sell liñ may wax ndekete yoo waa ji xamul ne sax seytaane mooy naa ne lii wala bu ko xamee jëfewu ko mooy naa ne càmmoñ nga gis lu yu terre à boo agsee rek yow jataayam rek boo toogee ngay gis sunna yu bari ñu ray ko bidaa yu bari feeñ ndax fu ñu rayeb sunna bidaa bidaa lañ fa dekkil ay bidaa lañ fa dekkil moo tax yooyu yëpp ay déception yu déception ngay am waaw kantaa kële nag kiñ naan ah moom da yaaram la waaju baax la kooku bés boo xamee dëgg-dëgg boroom xam-xam nga jataayoog moom après yow danga naan mais kii mais kii liñ doon wax ci moom gaa yi xamuñu waaji ah gaa yi xamuñu waaji <laughs> waaw moo tax Seydina Seydina Cheikh Abdul Aziz ak dabbaax bu Maroc radiyallahu anhu gaa yu bari gaa yi gaa yi mais gaa yi xamuñu ko woon mais xam nga nit ñi duñu yem ci ñàkk laa xam buñ la xam sax ku leen laaj wala boog ñu maandu ci say mbir lu ñu wax sax ñu ne waaw mais non seulement duñu la xam ba pare di la dini di la dénigrer léeg-léeg moo tax ba taalibeem bi Ahmad ibn al-Mubarak ba mu ko gisee ba kii xam dëgg dëgg ni mel dane mais problème bi mooy lan moo tax gars yi duñu vérifier mooy dañuy dégg ñuy wax rek te duñ vérifier wax yooyu est-ce que am naa am déet waaw li ñuy wax ci ñenn ñi ay boroom xam-xam gars yi di leen dénigrer ah kooku de saay boppam a ko fi tax a toog ak bëgg ak bëgg gis leen ma boo gisee daraawam yooyu muy sol daamineem yooyu dara bëggul dara dul gis leen ma kese moo mais gars yi ngay dégg nit ñi di ko nettali ku ne pour sans pour autant te mën nañu vérifier xam nañ waaj ji xam nañ fi mu dëkk mais du ñu fa dem te du ñu jotaay moom du ñu ko déglul dara doyloo lu ñaaw li ñuy wax ci moom loolu nag jullit di def noonu yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu te bari na boroom kaala yu ñuy jàpp ne ñooñu ay siqa lañ ay fu ay fusaax lañu de ay faasiq lañu waaw parce que faasiq li lay def faasiq bari na fii koo xam ne dañ naan kilifa la gu ami taalibi ab faasiq la de sii mooy gis nga moo faasiq ci ci boppam muhaddisuna yi li tax gaa yi ñi ñi ñi lay classé fee yow ba yow daanaka yow moom bi yoboo boo bul waxati quoi moo gën ci yow parce que nga ñàkk a wax moo gën nga wax koo xam ne boo waxee say wax ñu sànni ko ci poubelle bi vraiment nga noppi moo gën wala déet <laughs> waaw mooy gis nga noonu ñuy natte ñu doon natte nit ñi yàlla xam na ne bu gis nga yooyu noonu boo ko tegoon nii di xool di jël par ñi ñu naan ay kilifa diine di teg suñu jamono ji ñu bari ngay éliminer ñu bari ngay éliminer ñu bari ngay éliminer ci liste bi parce que gars yi euh, li ñuy wax en général boo seetloo ba ci biir gan di déception rek ngay am xam ne affaire bi daal gaa yi ka ñuy wax wuute nag xanaa waa jii kay keneen lañ ma doon wax ndekete yoo mooma gars yi exagéré rek